tayyiba raihatin id la id la taxalu majalisu dikri ida ma najalu anil malaikati bistimaa'i wa muminil jinni alal ijmaa'i kon sëriñ bi radiyallahu anhu ah mu ngi ñu doon wax ci li nga xamante ne nii mooy tegginu sikar tegginu tudd borom bi tabaaraka wa taala ki daa war a nekk koo xam ne ci bërëb boo xam ne day laab ndax wa siyaabaka fa tahhir li alxuraan wax sa yére dee ko laabal mais bërëb ba ngay jaamoo yàlla na laab mustaqbilal xibla bokk na ci teggi ni mooy nga jàkk marloo xibla bi fi xibla bi féetu nga féete foofu ndax loolu jaamu yàlla gu rëy la waaw za tarabbu'i nga nekk koo xam ne ngay ferenkulaay wala mutawarrik comme booy julli ni ngay tooge ah comme kuy julli léegi nag muy continuer mu ne bokk na ci teggin yoo yële tayyiba ra'ihatin koo xam ne nag aji si kar na neex na xeeñ lu neex ku neex ra'ihatin li nga xam ne mooy xet moo tax sopp nañ muy utilise ay parfum ak yooyu walla ay coo xam ne bu dee cuuraay bu neex la goo xam ne du fatt du la fatt te du yàq sa poumon yi waaw loolu it jar bàyyi xel waaw muy muy xeeñ neex id ndax lu tax laa taxlu du wéet majaalisu zikri gis nga bërëbu yi ñuy tig yi ñuy tudde borom bi tabaaraka taala du wéet mukk ida ma najlu buñ fa feeñee nit ko ba xam foofu du wéet du wéet lan anil malaikati mooy malaaka yi ndax loolu xadiis yonent bi aleyhi salaatu salaam bi nekk saxiix yi waaw yonent bi sallallahu alayhi xadiisam mu ne borom bi tabaaraka wa dafa am malaaka yoo xamante ne nii dañuy wër waaw dañuy wër ci kaw suuf ñoom loolu mooy seen mission bi leen seen boroom dëkk waaw yu baax waaw yuy wër ci kaw suuf yu baax a baax lan mooy seen mbir mooy ngir ñu daldi ñuy xool di seet majaalisu zikri yi fi nga xamante ne nii fa la ñuy tudde boroom bi tabaaraka wa taala bërëb yañ koy tudde bërëbu sikkar yi loolu la ñuy wër waaw bu ko defee ñoom ñépp ñu daldi buñ gisee bërëb ba gis ñoo xam ne dañuy sikkar ñuy woowante gaaw leen gaaw leen ngeen ñëw ci li ngeen doon seet mu ngi nii li ñu taxoon a jóg gis nañu ko waaw gaaw leen ngeen ñëw liñ doon seet a ngi bu ñu ñëwee lan mooy xew bu ñu ñëwee ñu daal di leen muur ak seen laaf yi daldi leen dal daal di nekk seen kaw waaw Allahu akbar waaw muur leen as-sakina leen dal ñu nekk ci teey ak dal ca la doon waxe ca jeexitalu xadis boo bële bi ñu ñibbisee bi ñu dellusee ci as ñëw ci seen borom tabaaraka wa taala mu laaj leen te moo leen gën xam lañuy leen waaw mu ne leen ñu ne ñun de dañoo dem fekk nañ su sa jaam ya ñu ngi lay tudd di la sant di la do di la bàkk waaw yax bi nuu na ka ñu nga lay sant di la def alhamdulillah ya wayu majji duu na waaw di la bakk di la sàbbal te di la jég di la ñaan jéggal suñu waroon laaj leen moo ana ñoom lan la ñuy ragal mu ne ñoom de sa sa safara la ñuy ragal ana lan lañ bëgg sa àjjana mu ne ma est-ce gis nañu ko mu ne yii ñooñu gisuñu ko bu ñu ko gisoon kon ci lañuy ñuy gën li nga xamante ne mooy di la jaamu te di la gën a bàkk waaw Allahu akbar léegi nag ah, dinañ gën a yokk mu ne waaw est-ce que ñoom gis nañ sama safara sa ñuy mu ne lee gisuñu ko buñ ko gisoon caay bu ñu ko gisoon doon nañ gën a doon la gën a sàkku waaw yow borom bi te doon nañ gën a xemmeem ci yow waaw laaj leen lan la ñuy muslu safara lan la ñuy ñaan àjjana mu ne may naa leen lañ doon ñaan te musal naa leen ca lañ doon mucc waaw <laughs> suñu boroom ba mu leen laajee ba pare mu ne maa ngi leen di seedeloo kene man jéggal naa leen waaw am ci malaaka yi ñu ne ah boroom bi xaaral boroom bi kat fiihim fulaan de am na fa benn waay boo xam ne moom diw sikkar sa yóbbu ko fa woon tudd yàlla ja lii nag day wane ne booloo di sikkar yàlla mën naa nekk parce que ñii malaaka yi li ñu wax dafa leer bi leen seen seen boroom laajee dañ ne ñoom ay nit lañ ñoo xam ne yu ka yàq yusabbihuunaka wa yukabbiruunaka wa yahmaduunaka wa yumajjiduunaka waaw yusabbihuunaka mooy ñu naan subhaanallah lañ doon wax loolu manoo ko tekki comme ñuy bañ naan dajaloo di sikar baaxul ñu naan non loolu mooy njàngale la woon mooy comme bërëbu xam-xam yeeg yooyu du loolu yusabbihuunaka mooy ñu naan subhaanallah te ñoom ñépp ko doon wax. wa yukabbiruuna ka di wax allahu akbar wa yahmaduuna ko naan alhamdulillah waaw kon nag yooyu euh, euh, dafa leer quoi comme ni ko saahibu rimaah radiyallahu anhu ash-shaykh daal di leerale ci rimaahu euh, bi kon nag mu ngi noonu kon nag suñu boroom waa gaa am benn malaaka ne eh, diw am na fa diw moo xam ne indiw loolu ko fa woon de leneen fi indi suñu boroom ne humul julasa la yashqa bihim jalisuhum waaw ne ñooñu ñoo ñi nga xam ne ñooy toogawaay toogaayu kon ñi ngay toogal ñu baax ñi amul kenn kuy nekk ak ñoom di texee di waaw ku toog ak ñoom doo texee di hmm? moom la sëriñ bi di waaye ci beneen ca ca ca xasidaam gële ulaa'ikal qawmu la yashqa jalisuhum ca xoqal bukaa'u voilà lool xadiis yonent bi la alayhi salaatu wassalaam kon moo tax mu wax nii ne ndax eh, jataayu sikar du wéet booy ko seetee ba xool bu baax ba nit ko ba feeñal mbir xool anil malaaka ndax suñu boroom moo am malaaka yoo xam ne pour lool keese la dañuy wër ci yoon yi yaltamisuuna ahla dhikr waaw di wër di làmbatu ci kaw suuf ana ñan ñoo dëjëw to di def li nga xam ne mooy sikar seen borom bi tudd seen turu borom ñoon kese loo kese mooy seen mission kon nag looloo tax sëriñ bi wax lii ah wow ne majaalisu zikri du du du du du nekk bërëbu euh, tudd yàlla yi du wéet mukk ak ay malaaka ah wow mu ne wa wa mu'minil jinni naka noonu borom mooy kii yi nga xamante ne eh, du wéet tamit mu'minil jinni mooy way eh, ngëm yàllaay jinne yi ñoom itam dañuy ñëw teew te loolu lañu suñu boroom doon jàngal ca qul uhiya ilayka qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qaalu inna sami'na qur'anan ajaba waaw ne yonent bi saa saam qul waxal uhiya wahyun ay alayya ilayya ci man annahu kaana istama'a ñëwoon na di déglu di may nopp nafarun benn mbooloo min al-jinni ci jinne ya ñu ñëw di ma di déglu alquran waaw te moom la doon wax ca suuratul ahqaaf wa id sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'an falamma hadaruhu qaalu ansutu qaalu ansutu falamma tawallaw ah falamma qudiya wallaw ila qawmihim mudbirin ya qawmana ajibu da'iya allah inna sami'na ya qawmana inna sami'na kitaban pour unzila min ba'di Musa musaddiqan ba ni mu jeexe waaw kon loolu lépp di wax naan yonent bi saa saa fàttalikul ba ñu wéyalee sa wet mu jëm fa nga newoon benn mbooloo ci jinne yi ndax booy jàng alquran di tudd sa boroom mu'minul jinni way ngëm yàlla jinne yi dañuy ñëw di déglu ndax yiiw la alquran tudd yàlla élan la gis nga acier acier boo ko tegee ni muy xëcc weñ yi nekk ci wetam si sikkar noonu lay xëcc ñu baax ñi waaw moo tax malaaka yi dañuy ñëw mu'minul jinne yi ñëw nit ñi nga xam ne dañoo sell bu ñu ko déggee du man lu dul lool moo tax suñu bo yonent bale saa saa doon wax wala loolu nañ bàyyi bii di ñëw suñu waxtu jot na ñu ñëwaat ci insha allah wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ma yasifun wa salamun ala al alhamdulillahi rabbil alamin